أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaar te leen baalu àq fas yéene dikk rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafaa bi xuquuqul imaan moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi Euh, tey di juróom-ñaareelu fan bi ñu fas yéene ànd ak suñu mbokk docteur Mouhamad Dahaba di médecin yor centre bi nga xamante ne moom lañuy ñuy defee wàllu jalis fii ci Touba euh, mu fas yéene ànd ak ñun tey ci wàllu feebar boobu noonu muy feebaru jalis mu fas yéene xamal incha allah yi nga xamante ne moo koy waral ak yi nga xamante ne xaj na bu ko nit ki defee yàlla mën na ko ci musal ak ku mu dal tamit naka la war a def incha allah euh, lu aju ci loolu lépp bu sol yàlla incha allah danañu ko fas yéene leeral. Euh, bi muy ñëw tamit mu ànd ak ay mbokk yoo xamante ne ci wàllu googu la di yëngatu di seen nit ñi ngir ñu mën a moytu feebar yi ñu fekk fi tamit euh, seen nattango di docteur Mohamed jong di médecin district bu Darou Moussi moom tamit mu ànd ak ñun liggéey bi euh, ni mu ko baaxoo defee rek ñëw fii njëkkoon na fi ñoom moom tamit dafay ab jataay ci ay feebar yu yoo xamante ne yu yitteel euh, askan wi la tey jii tamit encore mu dalal mbokkam incha allah ñu fas yéene ànd ak nag ñoom ñaar jàngat lii nga xamante ne moom la ñu fas yéene waxtaane muy insuffisance rénale di wàllu jalis incha allah ci loolu la fas yéene waxtaane kon ngir njëkkante waxtu wi rek. bala ñu koy jox kàddu gi dañuy njëkk a jox euh, nattangoom di Mandela Thiam su ko defee dana def benn introduction léegi su ci noppee nag door a jox docteur su ko defee mu leeral li nga xamante ne moom laa junj léegi kon ñu jox sëñ Mandela Thiam su ko defee mu def benn introduction. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki daari musi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu nuyoo islam boobu. di wa rahmatulah taala wa li nga xam ni nuyoo bi. ëmb na ko ci ay ngëneel yépp mu wisaare ko ci mbo ci mbooloo mi yépp ñu fas kenn nag tey waxtaane jàngoro joo xam ne jàngoro ju doy waar la ndax doy waar gu jàngoro ju doy waar moo waral ci misaal rek bi ñu ñëw fi ànd nañ ci ak ñaar ñoo xam ne ñu ngi amee jàngoro ji kenn ki mu ngi tudd Moustapha Gueye jóge Touba Medina di fajoo Touba kenn ki mu ngi tudd Jaaja Njaay jóge Daaru Musti gi di fajoo si Touba am na ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ne tey jii bu ñu leen doon lim ñii ñu nga jóge Thiès ñii jóge Ndakaaru ñii jóge Tamba ñii jóge Njaareem maanaam fépp Sénégal rek ay nit ñu nga fay daw di jóge di ñëw di faju ci Touba ci jàngoro ji nga xam ne moom la ñu war a kenn waxtaane nga xam ne loolu li muy misaal rek mooy jàngoro la joo xam ni day gàddaay doomu aadama ndax day tax doomu aadama dëddu ay mbokkam ngir mën a dem seeti fu mu muccale bakkanam looloo waral ñuy daw ñoom ñëpp fu ñu mën a yaakaar fajoo rek ñu dem fa boo demee ci yeneen bërëb yoo xam ne itam am na machine yi ñuy faja jàngoro ji di nga fekk ñu dëkk Touba ñu dëkk Darou Moussi ak ñu dëkk feneen ñu fay daje kon ni mu amee Touba ay daw làqu ci feebar bi noonu la amee feneen ñoo xam ne Touba la ñu jógee daw làqu bi loolu mooy benn aspect bi maanaam dafa nekk jàngoro joo xam ne day wisaare ak njaboot beneen bi nga xam ne topp na si li gën a tax ñuy wër di waxtaanee jàngoro ji dafa nekk jàngoro joo xam ni dafay ndolloo askan ndax bu ñu nee ndolloo askan tey ji buñ ko dee seet dama koy wax ne ñun fii ci Sénégal néewaa na koo xamante ni di nga dugg kër goo xam di nga fa dugg fekk fa kuy am téeméeri junni par weer rawatina nag ngay am ñeent fukki junneeg lu teg semaine bu ne te jàngoro ji ku ko yàlla na too te amuloo bërëb boo fajoo dina la coûter lu ëpp ñeent fukki junni ay bés bu ne ñun nga mën a mucc kon loolu gën a waral ñaari aspect yooyu rek dina war a tax lii nga xam ne docteur Mouhamed Dakhaba mu ngi ko fas ne war a ñu may ko bu baax nopp mu wax lan mooy raño lan mooy njëriñu reñu ci doomu aadama lan lay jëriñ doomu aadama bi su ko doomu aadama bi manqué lan la koy jural ak naka la ñu mën a def ba jàngoro ji ñu man ko moytu kon loolu moom laay ubbee waxtaan wi jox Mouhamed Daxaba mu waxtaan comme que dañuy njëkkante ak waxtu bi ñuy xam ne ne nag bii mooy suñu ñaareelu jotaay ñuy bu ñu def ci Darou Moukhty ndax njëkkoon nañ fee ñëw yaakaar naa waxtu wi daaw def benn émission ci rajo bi waxtaane jàngoro ji bu baax te fës keneen nañu tam buñ fi jógee su fekkente ne am na ay mbooloo yoo xamante ne ñu ngi yëngatu ci dajale nit ñi di leen yee moo xam association la moo xam groupement féminin la moo xam daayira la ñun ñu ngi yore mouvement bu ñu wax muumaa ànd wala askan wi ñu gën ko xam ci maawa ñu ànd ak Mouhamed Daxaba bi ak ñi nga xam ne ñu ngi amee jàngoro ji di wër di ko jébaane ci dëkk bi pour ni ñi mën ko xam ba mën ko moytu su amee ñoo xam ne bëgg nañ tam ñu liggéey ak ñoom bu ñuy pare nañ fi bàyyi suñu coordonnées bu ñu wooyee maa ngi koy waxtaan léegi ak docteur Diong mën nañu jóge Touba ñëw fii àndandoo ak ñoom ñu wër gox goxaan yi gën a yaatal waxtaan bi ndax tey mën nañu njëlbeen rek lay doon waaye li ci kanam mooy gën a yaatu mu ne. ok asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa askanu daaru bi yëpp seen tur Sénégal di leen euh, euh, baalu ak si weeru koor gi di nuyu euh, Serigne Fallou Mbacké di nuyu tamit Serigne Mbacké Serigne tey. donc tey euh, jotaay bi tey euh, euh, lu ñu lu ñu ko sàkkoo dafa naa lu lu am solo la parce que dafa am feebar boo xamee ni comme Serigne Mandela nu mu ko waxee feebar bi dafa lolloo day lolloo nit feebar bi da day tax ta taalibe bi du mën a dem ziar sëriñam feebar bi day tax nit ki du mun a motal sax euh, juróomi euh, ponk euh, julli bi donc feebar bi day am na feebar day dem ba tas sëy feebar bi day dooloo nit mais feebar bi lan la mooy lu ñu wax kaña boo xamee ni dafa bëri pax mooy jàngoro roño tey pour ñu gaaw dab waxtu bi avant ñuy wax affaire feebar bi il faut que ñu wax la mooy njëriñu roñoo roñoo fan na nekk ci doomu aadama ci nit lan mooy yan mat euh, nan lañuy def pour nit ki am problème mu lu ñuy wax insuffisance rénale mooy problème mu roñoo yan matuwaay la ñuy jël pour euh, mucc ci feebar bi parce que nit ki tamit euh, comme li ñuy wax rek yóbbu sa euh, sa bopp hôpital moo gën que nit nekk ñu lay yenn di yóbbu hôpital donc est-ce que am na ay jumtukaay yoo xam ni am na fii ci gox fii ci daaru walla ci Touba bismillah donc léegi film yi film yi soo ko soo ko xoolee àdduna euh, bi léegi euh, dañuy wax léegi que léegi dafa am développement développement bi mooy lenn léegi nit ñi léegi euh, suñ ko commencé ci jumtukaay yi suñ ko suñ ko xoolee ci nouvelle technologie yi léegi. day yow da ngay da ngay nekk fii léegi euh, di wax nga gis kenn koo xam ne nekk na plus de cent kilomètres mu mu mu lay mu lay nekk di la dégg euh, léegi nit ñi kenn doxatul tànku nen euh, nekkul dox nag tànku nen nit ñi seen oto lañ yore seen climatisation lañ yore mais loolu lu ñuy wax développement social mais développement social bi maanaam macha allah dafa am ay gàllankoor yu muy yu muy jur gàllankoor yu muy jur mooy day indi lu ñuy wax feebar chronique parce que nit ñi dañuy commencé tayal nit ñi léegi du ñu yëngatu du def dara donc léegi euh, yaram bi doomu aadama cëru doomu aadama yépp léegi dafa commencé nekk di tayal loolu mooy indi feebar chronique moo tax léegi soo ko remarqué ñun euh, bu njëkk ba euh, si ay jamono yu néew y a de cela quinze ans vingt ans nit ñi la moo leen doon fat lu bëri mooy ay affaire paludisme mooy feebaru sibiru choléra mooy biir bu daw affaire yu mel loolu mooy yóbbu nit yu bëri mais léegi nag soo ko xoolee léegi feebar maladie li ñuy wax jàngoro chronique gi mooy lépp loo xamee ni jabet la hypertension yooyu ñëw ñëw ñëw laalu roñoo bi ñëw euh, euh, euh, di fat doomu adama yu bëri donc roñoo la mooy roñoo parce que nit ñi dañuy dégg roñoo dañuy dégg roñoo mais xamuñu euh, exactement la mooy roñoo roñoo dañ ko man de la jàppo jàppo nañ ko méng nañ ko différencier ak lu ñuy wax problème mu ndigg parce que sa ndigg su mettee rek nga ni danoo da nga am problème rein déedéet roñoo ñaari ñebe la genre comme genre ñebe boo xam ni ku nekk dafa am si benn euh, euh, euh, ndeyjooram benn bi càmmoñ ca jàppo-jàppo benn benn càmmoñ donc bi nga soo ko gisee soxna si ngeen ngeen jégalu si image bi c'était juste rek pour ñu essayer leen fay parce que doo mun a dem nga won leen tuuti roño bi rek donc doomu aadama yu nekk même mala yi ñaari ku nekk dafa am roño réunion fay fay mun nga mun nga leen wan réunion voilà gis nga donc réunion mooy mu mel ni ku nekk lu ngi koy nu ngi koy màndangaare rek mooy sa loxo soo ngëbee sa loxo ku nekk euh, forme forme forme forme bu sa loxo am poignée boobu noonu la réunion mel donc réunion dafa am solo lu mu amee solo parce que soo ko gisee réunion bu nekk lu ñuy wax euh, cent cinquante grammes lay peser te réunion Euh, rôle bu muy joué si doomu aadama euh, dafa am solo ba moom mën nañ ko méngoo sax ak euh, lu ñuy wax ay ay ay problème xool wala problème xëtër wala affaire demee noonu donc la mooy njëriñu roñoo roñoo premier njëriñam mooy def defar gànnuwaay parce que le plus souvent lépp lu ñu lekk lépp lu ñu lekk doomu aadama su lekkee roñoo mooy ñëw seggi deret bi mooy mel ni da nga mun a xayma rek comme tamit moom mooy seggi léegi lépp loo xam ne lu baax la da koy bàyyi ci biir yaram bi loo xam ne lu tilim la lu salte la da koy génne mu mu def ko gal galbaay bi gis nga euh, sëriñ bale euh, taalibe ba gis nga nu nu nu mu koy nekkee di koy génne boobu boobu mooy premier rôle lu deuxième deuxième deuxième roño mooy lépp loo xamee ni gis ngeen xool gis ngeen poubelle bale fat bale salte yi salte yi salte yi foofu foofu lay nekk parce que rôle lu mooy day génne salte yi dafa dafa war a génn parce su nekkee si biir doomu aadama beneen beneen njëriñ bi boo xam ne bu am solo mooy day réguler mooy loo xam ne ndox bu ngay naan ak lu muy génnee dafa war a normal moo tax nit ki du néewi tànk tànk yi du néewi cër yi nekk nekk du néew xorom bi tamit dafay normal mais nag amaan na encore beneen njëriñ boo xamee ni roñoo da koy joxe mooy day am ñetti ferñent yu am solo yoo xamee ni roñoo bi moom moo ko joxe lépp loo xam ni mooy tax yax bi di dëgër roñoo bi moom mooy joxe ferñent boobu pour yax bi dëgër lépp loo xam ni tension bi dafa war a normal roño bi moom moo ko war a joxe lépp loo xamee ni euh, deret bi dafa war a normal nga bañ a yàq deret roño bi moo ko war a joxe donc suñ ko euh, euh, résumé roño premier rôle roño mooy saleté bu nekk ci biir yaram bi dafay génne mu def ko turukaay ndox beneen bi day tax lépp loo xam ne lekk nga ko ci xorom walla suukar walla walla naan nga ko ci ndox mu normal mooy lu ngay lu ngay naan ak lu ngay génne léppay normal moo tax nit ki du du du am yaram bi du néew bi du du ndox mais am na beneen njëriñ boo xam ne ñetti ferñeent yoo xam ne réunion bi da koy joxe mooy yax yu yax yi bañ mu fëndax yax yi bañ mu metti beneen ferñeent boo xam ni mooy tension bi day day tax tension bi nekk ci normal beneen ferñeent bi mooy mooy tax nit ki day am deret bu bëri donc nit ki su amee problème mu roño nan lañ koy xamee lu tax ñuy wax problème roño kacoor la euh, kaña la mooy mun nga nekk ak moom mun nga ko am fukki at ñaar fukki at te du am benn màndangar boo xamee ni lii di wax ci ne kii am na problème rañoo Moustapha Kaay ñu ñu xayma ko rek si Moustapha Moustapha jugal Moustapha mu ngi nii suñ leen waxul que kii am na problème rañoo day def jalis ñu bëri dina leen nax parce que yéen da ngeen yaakaar que ñu def jalis dañ leen di jëw pousse leen dugal leen fenn affaire demee noonu mais kii su la rombee mais defe na am na ñu bëri Moustapha moo leen gën a gën a wér roñoo nag noonu la mel jaaja jaaja moom moom mu ngi daara musi moom am na problème roñoo bi depuis juróomi at moo ngi def ñalis ñu koy branché si machine ñaari euh, euh, ñaari fan yu nekk moom day ñëw ñu nekk si sagi deretam mais su la rombee suñ la waxee kii am na am na feebar roño bi doo ko doo ko gëm parce que roño boobu roño bu yàqu boobu machine bi moo ñëw génne saleté bi yëpp donc mu nekk comme nit bu normal naa si ñëwaat donc euh, commencement bi doo mën a xam exactement ndax da da ndax feebar bi da ndax mais suñu demee ba euh, feebar bi gañe dafa am ay si ñoo xam ne mënul mënul mënul yàq mooy nit ki day commencé léegi di néew parce que comme que roñoo yi euh, euh, segikaay bi bouché na donc du génne salte bi donc salte yi day nekk si biir moo tax muy nekk di néewiloo yaram bi mooy néewiloo kanam geeg tànk yi saw bi tamit day xaw a wàññeeku bu baax tension bi comme que ferñeent boobu euh, roño bi moo koy joxe te mu léegi mëntu ko joxe léegi donc ferñeent boobu tension bi day nekk di yéeg moo tax da ngay gis benn xale boo xam ne da ngay gis muy am ay tension yu xaw a jégg doyoo ngay wax nga ne non kii dafa am problème tension mais waruñu faj tension bi rek mais war nañ saytuwaat encore xoolaat bu baax la moo indi tension si xale surtout ay xale su ñu waxee xale mooy mooy de 60 ans. képp koo xamee ne am na tension te nekkul yenn yenn mag yi donc yenn âge donc yooyu war nga xoolaat encore bu baax la moo lal tension boobu donc tey soo ko soo ko xaymaa bu baax le plus souvent problème mu roñoo la léegi ki tamit day ñàkk lu ñuy wax appétit du mu du mën a lekkati du mën a def dara parce que saleté yu nekk ci biir yaram gi moom mooy tax que euh, euh, nit ki pratiquement gémmiñ gi day xaw a lawet soo ko xeeñtoo da ngay defee ni saw sax moo nekk si eh, day xeeñ saw mais saw yooyu loolu salt salt bu warul génn na mais dina dem ba instant boo xamee ni ndox mi comme que day bëri si biir euh, xëtër bi day nit ki day day day day nekk di fat du mun a euh, day am problème nooy su tëddee day gën a fat donc moom day jug rek wala mu toog te lii moom bés mu amee moom benn benn pexe rek moo am mooy ngay dem branché ko si machine bi ndox mu bëri boobu bu nekk si biir yaram bi nga génne ko soo ko soo ko deful pare day taali yàlla yàlla moom day def lu gën donc feebar bi su demee su ngi demee su demee ba gañee euh, nit ki façon gan yu nekk dina ko joxe nit ki mun nga am problème tension nit ki mun na kanam gi mun na nekk di néewi bopp bi nekk di nekk di métti mun na nekk di wocc fu mu nekk nekk di wocc mais wàccu bi tamit dañuy def nag su dee jigéen la bu ñu wax ñu ne xam naa peut être jigéen bu wérul la su dee góor la ñu ne ah xam naa sibiru la affaire demee noonu donc waccu yu bëri yi donc il faut que tamit ngeen xool ngeen xool na ndax est ce que du problème roñoo waawal déet mun na ñëw am problème mu cardiaque mun na ñëw même télé te bëri na fi bëri na bëri na léegi si jamono yi surtout si xale yi donc nañu xaw a daf naan donc dara su amee bul ñëw bu ñu dem rek pharmacie dem jënd garab nañu xoolaat encore la moo waral loolu parce que tant que defuñu ko dina problème dina mën a am. léegi xool nañu feebar feebar bi euh, kaccoor bu ndaw la ngeen ci kàddu bi parce que doo mën a xam feebar bi même su dalee mën na la na mën nga dund ak moom euh, fukki at euh, du. du du la gañe su dee su dee vraiment am nga euh, motuwaay yu baax suivi bu baax mais bés bu mu ñëwee bés bu mu la dalee carrément nu nu ko neex lay façon melokaan yu nekk lay lay mel mais la mooy joxe feebar bi ñun li ñuy wax le plus souvent feebar bi mooy feebar boo xam ne bu gën a démocratique ci feebar yépp feebar roño moo gën a démocratique lu tax mu gën a démocratique mooy feebar bi xamul xale lii bu judd sax mun na am insuffisance rénale xamul mag mag yi mun nañu am lu ñuy wax insuffisance rénale xamul góor xamul jigéen ñëpp a mun a am problème mu roño ñëpp ko ñëpp la mun a daal mais xale yi soo ko xoolee le plus souvent la mooy gën a joxe problème roño mooy lu ñuy wax ay Euh, soo su su euh, nit ki su juddoo ba pare mu ñuy waxal affaire lu ñuy wax affaire formation mooy pëftan euh, bi mooy sawukaay bi mu am exemple benn cër boo xam ne matul moo tax maa ngi interpeller tamit suñu waajur yi ñuy essayer def ndànk surtout xale yu ndaw yi suñu nekk di tuur di sawlal buñ leen nekk leen toroxal bu leen nekk di leen dóor parce que nit ki xale buy nekk di nekk di sawlal bu ko bu ko bu ko nekk di ko euh, sonal lenn na ngay ngay def peut-être benn signe boo xam ni dina wan ko yow ci problème mu ree la donc da kaa war a jël nga nga dalal ko indi ko hôpital ñu saytu ko ñu xool ndax effectivement ndax problème roñoo la waaw wala déet mais soo koy nekk di ko toroxal di ko toroxal finalement affaire day gën a aggravé te instant bu ngi xooleen na nag problème roñoo la dañuy wax ñu ne ah donc kii il faut mu dem li ñuy wax affaire wu ca loolu si xale yi la si mag yi le plus souvent gis nga mag mag déjà feebar la parce que euh, ñun ñëpp doomu aadama bu nekk dañuy wax ñu ne dangay ngay juddoog lu ñuy wax un million te ku nekk day am un million mooy roñoo yi loolu mooy mooy nekk di filtrer deret mais noo jëmee mag loolu nag affaire bi xaalis boobu nag day xaw wàññeeku donc mag dëgg déjà nooy jëmee mag sa rein bi nu muy nu muy segee sa segikaay rein day gën a segikaay bi day gën a wàññeeku day gën a néew doole donc la ñuy wax ñu ne mag tamit moom tamit yomb na ko dal mais muy garabu olof yi muy garabu tubaab yi su dee jëfandikoo ko noo ko noo ko wartul jëfandikoo comme ça nga gis mayoro ndigam di metti ñu jox ko euh, euh, ibuprofène Euh, euh, Issa Ndiaye mu ne ah man tamit su man de nigg bi ibuprofène laa ko laa ko faje Issa Ndiaye mu ne moom man tamit ah jox ma si te xamoo peut-être ma yore ma yoro moom euh, roño bi baax na Issa Ndiaye roño bi dafa xaw a am am jafe-jafe Issa su ko jëlee mun na ñëw gën a yàq roño yi garab olof garab olof yi waxuñu baaxul kenn ñun docteur yi mu suñu wax baaxul mais ñun suñu problème mooy dosage bi parce que loo xamee ni roñoo moom mooy seggi deret mooy génne salte bi soo ko ñëwee nga nga ñëw jël jël dosage nga nga nga jox ko da ngay gën a sonal bi parce que salte bi salte bu muy gën a génn ci biir yaram bi day gën a bëri donc loolu mooy gën a aggravé lu ñuy wax problème mu roño donc soo ko soo ko gisee mais nag lu si ëpp suñu diinee mag yi génnee garabu olof yi garabu tubaab yi mooy automédication mais lu si ëpp mooy lu ñuy wax hypertension artérielle ak diabète ñoom ñooy joxe ñooy gën lor roño bi jàpp ko si misaal parce que du ñu wax hypertension artérielle wax diabète rek ngeen ñu ñu bàyyi leen nii parce que tamit il faut que ñu wax leen ay chiffres parce que euh, chaque fois damay wax ma ni euh, ñun waa Bawol ñun ay facteur de risque lañ pour dañuy gaaw a am problème mu roño parce que soo ko xoolee si euh, li ñuy wax district Touba 2014 ba 2017 tension yi soo gisee ñu am problème tension dafa jóge 1000 ba 18000 2017 18000 patients ñoo nekk si district Touba ñu am problème mu tension mooy côté jéemul yeeg poste de santé yeeg affaire demee noonu te ñooñu ñëpp. tension yooyu yëpp su dee toppatoowuñu leen bu baax tension yooyu mun na ñëw la yàq roñoo yi jabet bi soo ko xoolee 2014 ba 2017 pratiquement 1000 personnes yoo xam ne ñoom ñëpp am nañu problème mu jabet suñu ñëwee si district Mbacké Jappo Jappo district Mbacké soo ko xoolee ñun de 2014 à 2017 ñoo ngi dem 3000 ba 6 malade yoo xam ni am nañu problème mu tension te problème mu tension yooyu 6000 personnes yooyu yëpp su dee toppatoowuñu leen dañuy am jàngoro roño Touba euh, hôpital man na bul fawsir man fu ma nekk problème mu tension mooy ñaareel euh, lu ñuy wax cause boo xamee ni nit ki day ñëw di def consultation foofu pour te dire que vraiment euh, Touba lépp lu ñuy wax hypertension artérielle jabet dafa jéggi doyo te yooyu yëpp ñoom dañuy ñëw attaqué rein comme que hypertension artérielle yi daf day ñëw nekk di gën a aggravé wu diabète bi tamit di gën a bëri man sama consultation su nga xoolee deux mille quinze man bu ma commencé door fii Touba trois cent malades rek la amoon deux ma am ma jóge trois cent malades ñëw ñëw dem ba neuf cent malade 2017 maa ngi mille malade sama consultation tey sama consultation tey six heures du matin laa commencé pratiquement quinze heures laa pare cinquante malade laa gis cinquante malade te am na ñoo xam ne dama leen mujjee dàq parce que man ko man man benn nit la te loolu yëpp soo ko xoolee mooy jabet bu nga xaw a négligé tension bu nga négligé parce que yooyu ay feebar chronique la parce que feebar boo xam ne yow sa di am tension mën nga am tension boo xam ni day jéggi dayoo mën nga am ba vertige de tension sa bopp du métti sa dara du métti docteur bi soo ñëwee nga dem si docteur John docteur John bindal la garab nga naan ah docteur jon bi est-ce que moom ak pharmacien boobu amuñu amuñu amuñu amuñu lu ñu defante ah man yëguma dara su ma jëlee garab bi su ma ko jëlul euh, amul amul amul amul amul amul benn benn changement mais. loolu tension bi wala diabète bi day ñëw nekk di lekk sa sidit yi di ko lekk di ko lekk nag ba yàq rañoo bi su yàqee rañoo bi nag si boobu wàll nag ngay commencé gis nag vraiment ngay wax ne ah, su ma yëgoon docteur John garab bu mu doon bindal su ma yëgoon mu koy jëfandikoo normalement ah, nag ñoo ngi daaru naa docteur John dama waroon jox jëmbal d'abord euh, résultat yi avant moo ko doon génne mais nga baal ma rek parce que xam ko defar rek la parce que suñu xoolee Darou Mousty euh, nit ñi ñu am problème mu roño 2015 juróomi malade rek la ñoo jógee woon Darou Mousty ñëw Touba parce que man Touba ba léegi man man pour man Darou Mousty Touba la gën a bokk que <laughs> Louga ah 2016 malaat malade lañ huit ñoo ñëw mais treize malade ñoo ñëw treize malade ñoom ñoo ñëw ñu am vraiment problème mu roñoo yoo xam ni yoo xam ne ñu jegi dayoo mais su suñu xoolee malade yu ñëw en dialyse waa daaru quinze malade dugal nañ leen foofu ci centre de dialyse mais ci quinze malade yooyu léegi trois malade rek kott ñoo def trois malade kott ñeneen ñëpp ñu ci ëpp yàlla dafa def lu gën ñeneen yi li ñuy wax perdu de vue parce que koo koo gisul doo doo mën a wax nga ne noo ndax euh, dafa faatu waaw waaw wala déet léegi si li ñuy wax si liste d'attente bi mooy ñoo xam ne dañuy négandugum pour su dee am nañ place parce que Touba juróom-ñetti machine lañu am deux millions d'habitants juróom-ñetti machine la am te yow soo nekkee locataire machine bi tànk yàlla deful lu gën wala nga am visa nga dem Europe place du am tey ñuy fëgg bunt bi pour dugg jali day bëri donc ñooñu dañ leen di bind ci liste d'attente bi te suñ leen bindee ñoo xam ne am na xaw nañu am tuuti doole am kattan dañuy dem ci privé bi mooy dem ba Dakar def seen jali le temps que fii Touba am place te Touba pour nga am place baal ma ci kàddu bi nit ki il faut mu faatu pour benn place libéré te man tamit man ma nekk docteur nekk di fekk ñoom jaaja ñoom Moustapha lu ma ñaan yàlla nag vraiment sama sama malade nag di faat parce que su ma woowee nit rek ngeen xam ne vraiment defar na si man parce que am na kenn ko xam ne wàññeeku na donc situation boobu moo xaw a doy waar dem nañ ba léegi liste d'attente bi dem na bët trois cent quinze malades tey tey tey tey cinquante malades yu ma xool tey cinq malades laa bi bindaat encore si liste bi te bés bu ñuy ñëw kenn place am ñu ne dañuy xoolaat encore dañuy jëlaat encore kenn pour remplacer ko des fois di nga woo ay ñaar fukki malaat ba ñaar fukki malaat ba fanweer malaat ñëpp ñu ne yàlla daf la lu gën donc xam nañ ko lii dafa xaw catastrophe la médi lu ñu wax catastrophe médicale donc il faut que ñu def dara si waat euh, waa Darou Mousty ba léegi soo xoolee âge bi pratiquement ay li ñuy wax ay xale yu ndaw lañ parce que âge bi moyenne bi trente cinq la kenn rek moo am euh, ay soixante soixante sept ans moom je crois tamit euh, si si wàllu hôpital la la nekkoon di liggéey donc bon yàlla baax na mais nag tamit soo leen saytoo bu baax tamit ñoom ñëpp pratiquement ay. ay ay façon garab yu nekk ay garab soit ay garabu wolof wala euh, yenn garab yoo xamee ni euh, fu ñu ko war a jëndee du foofu donc yooyu ñoo yooyu ñoo indi le plus souvent feebar bi léegi nit ki su eggee su demee ba roño yu bouché ñetti xeet xeetu faj rek moo am xeetu faj bu gën boo xamee ni moom vraiment nit ki moom su ko defee macha allah mooy li ñu wax greffe de rein mooy transplantation rénale mooy lan yow euh, nga feebar sa mag wala sa raq wala sa jabar nit mi koo deret moom mu jël benn roñoo jox la ko parce que nit mën na dund ak benn roñoo mën nga am ñaari roñoo mais benn roñoo rek mooy nekk di fonctionner fii Sénégal ba léegi su dee loi la su dee bind la ñoo dax bind ñoo ñoo gën a aay ci monde bi depuis depuis plus de dix ans pratiquement def nañ projet bi voté nañ ko assemblée lépp def nañ ko mais ba léegi ba léegi amagul déggugu leen kenn koo xam ni ñu commencé nañ ko euh, defar ko jox nañ ko may nañ ko rek parce que dafa amoon benn blocage premier blocage bi mooy lenn. Euh, bés boo euh, euh, sa benn mboq génnee àdduna suñ ko defalee autopsie da gis mboq yi ñoom ñooy daw gaaw si rajo ñu ne ah dañaa xotti euh, dañaa xotti suñu néew dafa am ay cër yu ñu jël yooyu yàgg di ko dégg lu soo ko ay rajo ko ay tës affaire demee noonu te du loolu parce que nit ki tamit su faatoo faatu yoo xam ni dafa xaw a doy waar il faut ñu defal ko autopsie pour ñu xool léegi nag gouvernement bi di wax ba ne léegi kon kon loolu la. léegi dañuy seet léegi dañuy wax li ñuy wax douleur vivant mooy lan mooy koo xam ni mu ngi dund kii di dund nga xam ni yéen ñëpp am ngeen xel ngeen ñëw ñu seet ndax mën nañ ko jox deret waawal déet euh, jox ree waawal déet mais beneen blocage bi bu ñu si amoon mooy est-ce que ñu bokkul diine mën nañ joxante ree moo tax imaam yëpp woowoon nañ leen ak évêque yeeg affaire demee noonu pour ñu ngi saytu affaire boobu te wax nañ ñu ne réewu tubaab ak réewu ñag beeg réewu yëpp rein rein rein la loolu soo jëlee réewu tubaab du tax nga sa sa diine mu mu xaw a changé wala du xaw du tax sa sa mu xaw a changé wala sa euh, sa comportement donc loolu mooy premier traitement bi deuxième traitement bi mooy li ñuy wax fii fii Darou Moussi malheureusement ba léegi li ñuy wax jalis amu ko fi ñëpp su ñu amee problème dañuy daw gaaw ñëw Touba mooy gis ngeen machine boobu dañ lay branché si machine bi gis nga lu raakool bu xonk boobu sa deret bi li ñuy jël nekk day nekk di ko filtré kenn du kenn du sotti deret kenn du def daan daan beneen bi traitement bi mooy traitement bu nekk si digg bi li ñuy wax jalis peritonéal dañuy def beneen raakool ci biir biir bi ñuy jël ay ndox nekk nekk nekk euh, nekk di ko perfusé te loolu suñ la ko suñ la ko tàggatee sa kër ba nga mokkal euh, sa kii hôpital ba nga mokkal mu nga toog sa kër nga koy nekk di la def mais pour le moment fii Touba benn xeetu traitement rek la am faj mooy lu ñuy wax jalis booy jalis boobu mooy machine bi léegi tension bi tension yaa ngi commencé nekk di yéeg suñu xoolee district Touba pratiquement dañaa jógee mille ba dix-huit mille suñu xoolee euh, euh, district Mbacké jóge léegi trois mille ba six mille malades moo tax léegi nombre de séances dialyse yi soo ko remarqué deux mille quinze ñoo ngi trois mille malades rek lañ doon dialysé mais léegi actuellement dem nañ ba six mil malaat dialysé nañ leen foofu à Touba. léegi suñ ko saytuwaatee bu baax la moo waral le plus souvent euh, problème mu roñoo yi mooy defoon nañu benn xayma gis nañ que nit ñu am jàngoro roñoo pratiquement mën nañu wax plus de vingt cinq pour cent yooyu ñëpp dañu am mos jël garabu wolof ñu am problème mu roñoo léegi procès bi lenn la nit ki am na am na problème mu lu ñuy wax problème mu insuffisance rénale bés bu ñu demee tribunal il faut ñu xool ñu ne ndax insuffisance rénale bi ndax médecin bi la moo ko indi wala patient bi la wala structure bi ndax am na structure boo xam ne bu gën a adéquat parce que su dee amul benn système de santé performant wala nga ñëw exemple supposons ñoo ngi daaru musi nit ki am exemple problème mu roñoo amul centre de dialyse docteur John mu amul pexe da koy référé donc loolu tamit si blocage yi la nekk donc yooyu si facteur favorisant feebar bi moo tax nit ñi ñu bëri euh, roño bi da leen nekk di leen far su ñu xoolee si médecin bi su dee moo tamit euh, nekkul di gëstu su dee moo tamit mu ne ah roño daal dafa compliqué daal roño daal ku ko am mooy maanaam daal dee nga waaw donc amu si benn pastef loolu tamit loolu mën na gën a aggraver feebar bi mais malade bi li ñu xool lu ñu xool le plus souvent mooy comme ko dafa chronique malade bi day ñëw finalement day bàyyeeku day wax mu ne day wax mu ne ah xaaral ma xaaral ma xaaral ma yàlla waaw donc amatul benn jéego bu mu war a def wala malaat bi su demee ba que docteur yi euh, ñu am ay jafe-jafe dañuy ñëw ñëwaat encore si maamee ni yow sa roñoo yi sa sëgikaay deret yi dafa bouché. yow nga ñëwaat encore si garabu maamee ni encore ñu gën a solaat encore euh, comment dirais je euh, kii bi nan tuuti garab yooyu yooyu yooyu gën a aggravé feebar bi léegi nag soo ko xoolee muy médecin bi muy système de santé bi mooy hôpital bi su dee amul jumtukaay yoo xam ne pour faj malade bi la wala patient bi ñoom ñëpp day am lu ñuy wax benn répercussion sur le plan économique ci ci malade bi parce que da koy vraiment dañ koy ndóolloo lu tax ñu euh, euh, euh, ñuy war a accuser dans un premier temps dañuy xam ni que fii on est dans une société de consommation parce que nit ñi finalement publicité yi façon publicité yi yëpp yoo gis léegi ay fromage yéeg jimbo yéeg hamburger yéeg affaire demee noonu léegi la léegi la ñuy def léegi c'est le phénomène de malbouffe léegi loolu moo am donc loolu mooy indi jàngoro parce que jàngoro le plus souvent soo ko gisee ah, mooy lekki sa lekkin ak sa euh, sa nekkin su dee méngoowul rek jàngoro day am jafu bu njëkk ba ñun suñu génération année quatre-vingt suñu télé dañuy dem ba si télé bi laal contact bi mais léegi léegi da ngay taxaw da ngay da ngay nekk si sax si jumaa ji dem fay télé boo xam ne mu ngi sa kër donc nit ñi ñëpp dañuy commencé tayal donc léegi nit ñi suñu tayalee donc nit ñi dañuy commencé am yaram te yaram bu bëri boo tamit day indi problème beneen problème bi mooy on est un lu ñu wax ñun suñu taalibe murit par définition dañuy wax bernde soo xoolee lu ñu wax Touba wala murit quatre images yi la mooy bernde bi moom moom bu na lépp jeex nañ lekk rek mag ngeen baal ma <laughs> jëgërëfi beneen bi mooy am na ñoo xam ne dañuy jógee dëkk ak dëkk période màggal duñ ñëw pour màggal duñ dem du ñëw sax jumaa ñu ñëw sax ziar xam lu leen indi lekk ndawal ndawal ndawal gi retour retour retour ndawal ndawal gi moo leen fi am na ñoo xam ni ñoom nag yi xam nga nag yi nag yi moom peut-être màggal moom macha allah ah mais ñeneen yi am na ay ay vrai talibé yoo xam ne nag macha allah ñoom dañuy dem pour nag di jaar moo tax lu ñuy wax ñu ne murit lii mooy lii moo koy xaw a symboliser un tout petit peu mais suñu assiette yi soo ko su ko xoolee suñu yi nag macha allah lii la waaw nu mu gën a bakkanee euh, euh, euh, loolu lañu jëfandikoo te yii ndawal yi ñoo ñooy le plus nag ñooy indi jàngoro yi bon yii ay hamburger la coca cola donc yooyu yëpp tamit ay ah ñoo ngi ñoo ngi weeru koor ñun ñëpp dañuy bugg reer ceebu jën bii la ñu soxla mais ceebu jën suñ ko xoolee ñun góor ñi ñun ñooy indi ñun ñooy joxe suñu dépense maanaam ñun ñooy joxe lu ñuy lu ñuy rey paaka bu ñuy reer rendi ñun ñoo koy joxe parce que dañuy ñëw jox suñu soxna yi dépense ñu ne demal marché soxna si pour pour pour pour bëggal alaaji day dem jëndi jim jimboo aja mami xaw ma nanak moom daal nu mu gën a safee daal mu saf mu naka naka safal après lu si des aromaginé bi su tegee suñu tegee lay ndawal bi ba pare euh, alaaji ole ole mu ñam sax mu seet ndax am na xorom waa waa waa wala déet mu ne jox ma arom bi ma sottiwaat encore léegi <laughs> xorom bu bëri tamit day indi tension malheureusement xorom bu bëri day indi tension te ñoom soo leen ko soo xoolee soo laajtee jigéen ñi ku nekk day wax mu ne man ñaari aja laay def ñaari mami lay def ñaari au ay six te li ñuy wax ñu ne yaram mu yaram mu nekk lu mu lu mu néew néew néew benn kib machine dong euh, moo moo gën lu tax soo leen ko xoolee lu tax chinois yi est-ce que mos chinois bu dee bëriwul naar bu dee est-ce que est-ce chaque jour nga gis kenn kenn am na problème pour lan parce que soo ko xoolee ñoom seen lekk dafa sell duñ si def xorom duñ si def dara mais ñun xorom beeg suukar beeg affaire demee noonu ñun loolu lekk suñu lekkin moo baaxul loolu nag loolu mooy indi mooy gën a indi feebar bu ñu xoolee tamit euh, euh, automédication yi dañaa xool que fii Touba li ñuy wax anti inflammatoire mooy ibuprofène nit ñi dañ kaa taamu trop trop te ibuprofène mooy mooy yàq luy luy gën a yàq luy gën a gaaw a yàq roño mooy ibuprofène da ngay ñëw rek nga ne jox ko jox ma profène sama digg day metti jox ma profène ma jël nga nga naan sa sa commencé yàqu donc pratiquement 30 pour cent ah lu si euh, waa Touba ñoom dañu jëfandikoo garab boobu jàppoo ah, yi. xam nga garab dafa am solo lu ñuy wax garab poson la garab soo ko dafa am condition yoo xam ne de conservation donc su dee conservation boobu euh, euh, ni koy dencee euh, méngoowul ak température bi finalement day doon lu ñuy wax poson garab bi day changer loolu mooy moo tax bu ñu jàngatee foofu à Touba dañuy xool ñu ne malade yu am problème incidence rénale yëpp pratiquement moitié bi yëpp si dépôt bi lañ dépôt dépôt de vente dépôt pharmaceutique lañ leen doon jëndee garab pratiquement juróom-ñett rek mooy indi fukk personne pour cent ñoom rek ñoom ñoo doon jëndee si garab yi normal yi te garab bu bon soo ko soo ko jëfandikoo day dañ doon doon dans poson donc day yàq roñoo yi jàppoo léegi beneen beneen jàngat bi mooy tamit suñu comportement léegi nit ñi léegi dañaa commencé tayal bés boo fi defoon fii benn ascenseur da ngay ñëw ascenseur bi ascens euh, escalier kenn kenn du laal escalier bi ñëpp ñëpp dañuy dem ascenseur soo soo bëgg a jógee euh, sa benn kër même pas deux cinq mètres da ngay bëgg a taal oto teg sa clim nga dem donc loolu yëpp da lay gën a nekk di la doo yëngatu. te loolu yëpp dina fa kii kiiwaat amaat na beneen beneen problème boo xamee ni reflet yi na laal amaat na beneen problème boo xamee ni mooy lu ñuy wax le stress familial stress day joxe pour euh, tension stress day joxe diabète stress day day dem ba mën na laal roño bi bés boo ñëwee sa kër nga am benn misaal rek. benn sawara boo xam ni macha allah dafa xaw a tàng chaque jour facca facca bu xuloo yéeg affaire demee noonu loolu dèjà day su kiwee sa bopp loolu mun na la yow perturbé su la perturbé mun na indi ay jàngoro donc suñu ñëwee ñu ne insuffisance rénale kan mooy kan moo kan mooy coupable mooy kan mooy kan moo tax ndax médecin bi moo tax insuffisance rénale bëri wala ndax système de santé bi moo tax insuffisance euh, rénale bi bëri jàngoro roñoo bëri wala ndax patient bi si boppam malade bi si boppam moo tax euh, feebar bi law donc loolu yëpp yëpp mën nañu wax ku nekk am na part de responsabilité ci feebaru roñoo bi donc euh, maa ngi xam naa fii certainement fii am na personnel médical parce que dafa am lu bëri mooy malade chronique Euh, damay ñax sama mbokk personnel médical yi ñu xawa am nu ñuy toppatoo malade parce que malade soo ko dalalul nga accueillir ko bu baax nga expliquer ko bu baax jàngoroom pour nga faj ko dina metti soo ñëwee nga ne ah sëriñ bi ah yow sa tension dafa élevé ah am garabaa ngi nii soo ko joxee dina jënd benn yoon dina dina jënd ñaari yoon mais du ko ñetteel te wax mu ne waaw mais man kii ba njëriñam man la ma wax mais soo waxee nga ni wax sëriñ alaaji sa tension bi de soo ko góorgóorlu soo ko nekkul di euh, garab bi mooy tax sa tension bi normal bés boo ko bàyyee sa tension day yéeg te su yéegee dina yàq sa roñooy dina wax ah kon du fa daxama lu mu wax kon garab bi su jeexee dinaa daw gaaw dem jënd ko xam nga ko donc explication boobu leer na donc loolu tamit il faut que tamit ñu tamit ñuy am temps pour nekk di gën a expliquer di gën a leeral malade bi te tamit leeral bi tamit il faut ngi def naag parce que da ngaa nekk fi benn fenn foo xam dëkk euh, dëkk la des fois da ngay ñëw nga wax malaat bi nii nga ne ko lii problème tension nga am problème lii nga am mu ne la xaaral ma woo sama sëriñ après nga ñëw mu ne la xaaral ma dama woo jiw mais loolu yëpp tamit nañu xam ni que feebar chronique la. lu ñuy wax maladie chronique maladie chronique du malade bi rek malade bi bokk na ci entourage bi bokk na ci sëriñ bi bokk na ci ñëpp ci bokk donc moom noo koy expliquer feebar bi sëriñ bi tamit noonu ko war a jotalee mu nga leeral ko mbir bi moom tamit su dee exemple taalibe bi am na problème jafe-jafe garab mu ne ah docteur bi leeral noonu la ma man tamit lu mu mun naa ko def au moins pour au moins euh, taalibe bi tari jafo donc comme que feebar bi bëri na euh, Touba bëriwuñu machine juróom-ñetti machine rek lañuy am moo tax euh, jamono yu euh, fan yu néew yi dafa nañ luy wax pose première pierre pour ñu essayer yaasal centre bi te centre bi bi ñuy tabax fii hôpital si wetu hôpital man na bu fawse ni dina am nu mu néew néew néew quarante cinq machine donc maanaam bés bu nekk dinañ mën a jël cent vingt yoo xam ne dina leen mën a def jalis xam nga loolu suñ ko defee au moins loolu dina dina tane mais loolu rek dayul parce que du ñu xaar ba nga feebar mais l'idéal mooy nga gaawantu lu ñuy wax l'aspect prévention prévention mooy lan nit ku nekk yéen ñëpp kenn musul def kan moo mës a dem xool roñoon fii kan moo fi mës a dem xool roñoom est-ce que yéen ñëpp leer na leen que yéen am ngeen euh, amu leen problème roñoo su ma waxee fii nu mu bon bon bon am nañ fukki fukki nit ak juróom yoo xam ne am nañ problème roñoo di ngeen ma gëm ah ba lay wax moo tax dépistage dafa baax comme que feebar bi doo xam kañ la feebar bi genre kacoor la donc li ñuy wax dépistage mooy chaque jour koo xam ne pour nga dund weer ak weer da ngay euh, at ak at da ngay dem si kër docteur nga feebar nga ñàkk feebar mu ñëw saytu mu xool sa tension xool sa suukar xool xool euh, euh, kii bi noonu tuuti deret bi seet ndax am nga problème roñoo waaw wala déet su dee am su dee sa rey normal na léegi nag mun ne la ah sëriñ bi comme que euh, euh, euh, mu lay wax yenn mesures yoo xam ni pour au moins ngay gën a nekk di yëngal sa yaram ak affaire demee noonu mais su dee am nga ko nag su ko teelee gis ñu ñu ñu ñu teel ko faj moo gën mais soo xaaree ba feebar bi gañe la maara day tax day day donc vraiment tabax ay centre yu bëri bëri na même fii Darou. bés bu ñu tabaxoon fii benn centre boo xamee ni def na fi sax ñaar fukki machine wala sax euh, un million de machine fii ak ñaari waxtu day fees parce que ñëppay ñëw ku dëkk daaru ku ñàq dëkku daaru ku dëgg rek fii am na place di di di ñëw donc loolu du solution bi solution bi mooy nañu gàttandu ñoo xam ni xamuñu ndax am nañ feebar ñaar ñii ci kaale kaale jaaja Moustapha kii daaru musi daaru musi la dëkk kee Touba Medina la dëkk donc mu nuy wax daaru ñii jaru ñu yërëm yéen lañu war a yërëm te ñoom dina leen ko wax parce que ñii am nañ seen docteur dara su leen dalee ñaari fan yu nekk dañu ñëw si docteur bi mais yéen da ngeen gumba da ngeen muuma parce que kenn xamul ndax am ngeen feebar bi waaw wala déet donc donc yéen lañu war a yërëm parce que yéen yéen est-ce que ñu bëri dinañ ñëw fëgg bunt boo xam ne te ñoom ay locataire lañ ñoom am nañu place ba pare te yéen ku mu dal du fa mu du mën a am place donc nañu nañu xoolaat encore mbir mi kaawantu ñun ñëpp dem si docteur John ñëw xoolaat encore suñu yaram seet ndax suñu ndax am nañ problème mu jàngoro bi waaw wala déet su dee teel nañ ko am. ñu mu teel mu tel leen rawale comme ça ñu faj leen donc xam naa daal foofu lay gàttalee wax bi wasalaam te jox tuuti rek kàddu rek benn témoignage de deux minutes deux minutes ku nekk rek wax rek feebar bi nu mu ko dalee ak euh, nu mu ko gisee deux minutes rek parce que heure bi jot na wasalaam mbokk yi auzu billaahi mina seytaani rajiim auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa ñoo ngi nuyu bokki julli fi teew ñëpp di leen ziar bu baax a baax di ñaan yàlla tamit suñ kàddu fekk leen ci jàmm baax di leen balaax di leen balaax ci weeru tedd wi di ñaan sëriñ Muntaxa Basiru yàlla fayal ñu ko bu baax a baax te yàggal ko fi lool di ñaan sëriñ Abbas Mbàkke tamit yàlla bàyyi ko fi baax a baax ak kilifa yi fi teew yépp di nuyu sama sëriñ sëriñ sëriñ Mbàkke moom suñu soamay ndax man maa ngi nekk tari suñu soamay moom li ma tuddee ma dëkk fii ci Daaru Musi soriwu ko dara muy Tuubaa Mérina may nuyu tamit ñi ma àndal ba ñëw fi muy docteur Daxaba di sama docteur bu may suur fële ca Touba di nuyu tamit jaaja bi ma bokkal di fajondoo foofa ca hôpital man boobu fas di def jalis di nuyu Mandela Thiamé ak fay bi nga xay bi infirmier la ak ba Bassirou mais di liggéey ci hôpital Ndaamaatu comme ni ko ba waxee rek waxtu wi dañoo xaw a jàtt waaye ñu gàttal rek feebar bi di nekk feebar jalis mi ma dal depuis 2014 nekk feebar bu metti bu tiis bu yàgg bu bari ay frais ndax du la dal rek nga daal am foo ko fajoo su rek da daal dem ci privé bi di fay weer wu nekk lu mu gàtt gàtt nga fay téeméeri junni ak ñeent fukk wala téeméeri junni ak juróom-benn fukk loolu nag yaakaar naa bariwul ñu ko mën dundee fii yàlla nag di ma dimbale may nekk ci privé yi ba yàlla dogal ma ma am place ca Tamba gàddaay dem Tamba nekk fay ay at. ba ni ma amee place fii ci juróom-ñaari machine nekk Touba te jamono ba ma ko fay am ak jamono bi tey bokkul ndax liste d'attente bi yaakaar naa ne daxa boo xam neen ko léegi muy ñetti téeméer bi am adama lu topp ñu ngi taxaw di war a xaar pour faju feebar bi feebar bi nag nekk na feebar boo xaay bi bawul góor bawul jigéen bawul mag bëggul ndaw ñépp la mën a dal ñu ñaan yàlla rek yàlla musul leen ci barki borom daaru ndax feebar bu bon la feebar bu ñàkk kersa la ndax lépp lu amoon ci àdduna rek da ko jaay li say mbokk amoon ci àdduna dañ ko jaay ngir nga mën a dund weer ba weer wi teel si kon loolu lu jar a bàyyi xel la ah yàlla na dogal fan yi ci naaw matul sax ay bis ñu doon teg xeer wu njëkk fii ci mat hôpital Matlaboul Fawzeyni comme centre bi leen taxa ba wanoon léegi Serigne Mountakha yëkkati fanweeri million ne moo ko ci tàmbale pour dimbalee ko ñi nga xaayib ñoom la fer bii dal loolu tamit tax ba ñu tàmbali def centre ba fee ca Matlaboul Fawzayni joxe ca ndigal tamit lu ca waaye mën a def mu def ko ca jàppale malade yi nga xam bi ñooy feebar bi dal ak ña nga xamante ne bii ñoom la dalagut ndax daxam wax na ko léegi ci biir waxam chaque jour mu consulté te lu mu gàtt gàtt juróom wala juróom benn mën nañu dugg ci liste bi nga xaar bi ñu ngi xaar pour am place pour fu ñu jëlisee ñun ñi mu dal tamit ñu dugg bi mu gàtt gàtt weer wu nekk dañ def ñaar suñu yaram weer wu nekk dinañ def ñaari fukki junni waxaay bi ndax garab yi nga xam bii moom lañ jënd mu mën a wàcc suñu tension bi ndax docteur wax nañ ko léegi ci biir waxam bu la feebar ba xasee daal mënatoo am tension bu normal toujours da ngay naan garabu tension yu cher yu gën a cher da ngay tamit na lu am pigri yoo xam ne da koy jënd mu mën a dëgëral sa yax yi sinon damm daf lay yomb yax yi tamit day metti ku ba bëccëg ak yeneen i garab ak yeneen i garab yoo jënd kon loolu ak analyse yoo xam bi ci la docteur bi a sukkandiku ba xam sa état de santé fan la toll loolu moo ñu dal ñun ñi nga xam ne ñooy faju fecc hôpital Matlaboul Fawzayni ñuy ñaan képp ko xaay bi tamit yaa ngi dégg suñu kàddu nga bàyyi xel ci feebar bii lii ñu def fii dajale ko daal mu si nagul am solo la ma am mbégte taxaw fii ci sama di ko waxtaanee ndax dal na ma te bëggutu maa gis ko mu dal te fu ne taxaw naa fa di wax feebar bi kon tey su ma taxawee darum si nga xam ne mu laay yaakaar di leeral sama askan ne leen feebar bi nii nii la demee naa am mbégte bëgg naa ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax docteur wax na lu am solo dem leen kër docteur ngeen seet seen rein fu mu toll ndax feebar bi amul nen nu mu lay mën a wane lu may gàññal la ba pare bala ngaa xam ndax feebar fu mu toll la ba pare kon na ngeen dem docteur ngeen xooli seen rein nu mu fu mu toll garab tamit ni mu ko waxee bala nga koo jël na nga xam garab bi garab ban façon garab la garabu tubaab su baaxee baax na waaye su bonee poson la loolu jar bàyyi xel la bu dee garabu olof yi kenn du ko mën a weddi mais dosage bi doo xam fu mu toll ndax man mi di waxee mais feebar bi sot dal mais di xasan fu ma fekk am seen njàng damay xewal di naan nan dof damay xewal di naan te yooyu yëpp yu weexoon la ndekete maa ngi gën a dolli sama bopp toog yi loolu na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax xam naa ko waxtu bi dafa xat te waxtu dogu bi ngi bëgg a jot tamit ma jox sama mbokk mi nga xay mooy jaaji njaay mu di mu wax ci ay kàddu mi ngi ma balax asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk jullit yi moo ngi leen di siyaare bu baax kenn ku nekk tur ak sant di leen xamal ne ah, waaw xam nga feebar bi moom ah, ni ma dale woon mooy tànk yu new yi la ma dale woon waaye boobu xaw ma ko woon am naa man lu mat ñaari at te man xaw ma ko woon léegi bi sunu borom dogalee sama tànk yi néew yi sama kanam gi new yi mënuma noyyi noyyi koo xamante ne gu àgg la ma ñëw ci hôpital Darou Moukhty bi ñoom itam ñoo ma doon def consulté bu mu jàgg ñuy jàllale ma Touba bi ma demee Touba amu foofu place ñu indiwaat ma euh, hôpital Daaru mi ñëwee ba Daaru ñu jàllale wa ñu euh, génnewaat ma léegi ñu yor yóddu ma ci ku ñu wax maam Thierno nekk Looro foofu kooku moo moo xam sama feebar léegi bi ma consulté xamal ma ne ma yow mii sa feebar bi hôpital bu ndaw du la faj say boo nga dem Dakar boo demee Fann léegi naa la bindal kayit boo demee Fann nga joxe ko foofu dana la wax fi nga xamante ne foofu ngay fajoo léegi bi ma defee noonu ba pare euh, ñu yabal ma ci benn naar bu nekk Fann naar boobu moo xool sama feebar xam ne man mi damaa war a jalis mu yóbbal ma clinique bu nekk kudd moo kudd ñoo jàkkaarloo clinique asfal foofu laa nekkoon doon fay booba nag aw ma woon place Touba maa ngi doon fay séance bu nekk e, juróom-ñetti junni laa doon fay léegi bi yàlla dogalee ma ñëw Touba daal di inscrire bu daal delluwaat dakaar di fay foofu di jalis jal bi mu yàgg ñu daan may woo ne ma am nga place léegi bi ma ñëwee nag Touba foofu laa amee place nag di di jalis li nga xamante moom laa ci doon rek mooy kenn ku nekk rek na nga doon sa docteur su ko defee ñu dem xool euh, feebar bi feebar ba xam mi mu ngi ñëw wala ñëwagul ndax euh, ndax li li nga xam ne moom moo ngi koy joxe ñu ngi koy lekk ndax mooy xorom seeg ay jimbo yeeg du yeeg yooyu yépp maanaam day day day day indi ay ay feebar yoo xamante ne maanaam feebar roñoo lay doon kon kenn ku nekk rek war ngaa mën a dem su ko defee nga nga euh, xool sa roñoo ba xam feebar mi ngi ñëw wala ñëwagul ndax sëñ Bas doon na wax ak keroog bi ñu texee nee na fajoo benn dërëm moo gën fajoo téeméeri téeméeri dërëm. kon loolu doon na loo xamante ne nit ñi war nañ cee eh, war nañ cee eh, jóg bu baax di sant ñoo xamante ne rek suñu mel ni suñ Fallou Mbacke mais maa ngi ko sant bu baax ak suñ Badloo mu fi jóge léegi ndax ñoom itam su ma demee ba am loo xamante ni maanaam ordonnance la mun ma ko jënd bari na xam ne yu waa mi dañ ñu ngi may jàppale ndax ordonnance yi xaw naa xaw naa seer lool ndax boobu tamit mënuñu koo ñàkk bañ jël ndax moo lay may eh, sa taux bi bañ a loolu tamit lu ci am solo la ndax faj mi xaw naa seer fi mu waaye nag ñu sant yàlla bu baax ndax ku mel ni waa Darou Mouhty moom boo leen amee yaakaar naa doo tiit ci dara kon maa ngi sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla def leen jàmm ak tawfiix daraje yi borom Darou Mouhty jërëjëf. Euh, jërëjëf euh, docteur Mouhamed ba ci exposé boo am solo bi nga xamante ne def nga ko xam maa ne eh, dañuy njëkkante waxtu rek ndax eh, docteur jong mu ngi fi te moom tamit war na am na ay taxaw seetlu yoo xamante ne incha allah dana ko def ci waxtaan wi xam maa ne ñu jégalu mbokk yi ci yenn question yi ndax xam naa ne temps bi duñu ko may pour ñu tontu ji dañuy jox docteur jong rek su defee moom mu def taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la suñu doon waxtaan. jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di jiite suñu yóbbu bi sëñ Muntaga Basiru di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu sëñ Abbas Mbacke moom tamit mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak euh, njabootu borom daaru yëpp euh, ñu ngi am mbégte dellu fii jéem waxtaan ak askan bi si feebar boo xamante ni euh, jégg na dayoo Euh, balaa boobu ñu jaajëfal ñu yore organisation bi di jaajëfal tamit euh, docteur Mohamed Daha Ba ci waxtaan bi di ko rafetlu dul mën a dellu ci li mu wax yépp waaye fi ni gën a bàyyi xel mooy ci wàllu fagaru ndaxte fagaru moo gën faju te dégg ngeen li mu fi wax feebar bi boo bëgg faju li muy laaj ci xaalis dafa bari te ñépp mën ko te matalawuñu ko su ko defee eh, ñu dellusiwaat tuuti si li mu doon wax si njariñu roño roño nag mooy eh, lii segg ndox mi nekk ci suñ biir yaram comme ni mu ko waxee salte bi da koy génne li ci baax mu bàyyi ko ci biir yaram bi eh, feebar bi tamit wax na ko li ci gën a bari mooy doo ko yëg da ngay dund ak moom ay at doo ko yëg waaye nag am na mandarga boo xamante ni mooy njëkk a feeñ mooy coono bi ngay yëg ne yaa ngi sonn moom la ñuy wax astini daanaka mooy signe bu njëkk bi laata ngay gis yeneen mandarga yu ñëw kon loolu aussi mën nañ ci bàyyi xel ku yëg ne yaa ngi sonn yenn coono yoo xamante ni euh, méngawut ak effort yi nga def su boobaa tamit mën nga jege béréb hôpital ñu saytu sa yaram beneen bi tamit wax na ko mooy li koy gën a indi gannaaw buñ ko mënee doonu wax na ko euh, diabète ak tension ñoo gën a bari ak tamit garab yi nu jëfandiku moo xam gabar garab bi ñu bind hôpital rawatina nag garab bi nga xamante ni si mbedd yi lañ koy jënd ci euh, wàllu boobu nag foofu li ñu fay mën a wax mooy li nu yàgg wax boobu ba léegi wàllu tension ak wàllu diabète mooy ñuy fexe ba li ñuy lekk ñu sellal ko fexe ba xorom si bañ a bari fexe tamit ba suukar si yem fexe tamit ba dëwlin bi ñu yemale ko kon loolu la ñuy wax manger moins salé moins sucré moins gras tubaab bi loolu la koy wax kon loolu suñ koy def tamit euh, yàlla mën nañu jàppale beneen bi ñu mën a wax tamit mooy tàggat yaram tàggat yaram dafa am solo ginnaaw bu nu lekk ba pare ba dallu il faut ñuy tàggat yaram tàggat yaram nag ñëpp mën nañ ko def ku si nekk ak sa doole fu mu toll bu dee ci wàllu mag ñi il faut ñuy ñuy dox bés bu nekk gën kaa néew war ngaa mën a dox euh, trente minutes trente minute moom maanaam da ngay def quinze minutes aller nga defaat quinze minutes retour loolu moom suñ koy def tamit yàlla mën nañu jàppale euh, feebaru roño bi duñu gaaw a dal beneen bi tamit mooy ñi nga xamante ni am nañ ñeent fukki at romb ko ñu nag euh, moom ñooñu la feebaru tension ak feebaru diabète gën a ñoo ñooñu war nañ at bu nekk ñu jege hôpital ñu seytu seen yaram moom docteur mi ñu ko doon wax mooy li ñuy wax bilan bi boo ñëwee ñu seet la natt sa tension xool yaram bi ginnaaw loolu tamit ñu bind la ay analyse yoo xamante ni danga koy def ñu xam fan nga féete ci wàllu tension bi fan nga féete si wàllu suukar fan nga féete tamit si euh, wàllu euh, roño bi kon loolu aussi am na am am na solo euh, beneen bi wax nañ ko mooy automédication automédication mooy da nga am lu lay metti rek nga jékki-jékki jël benn garab wala diw bindoon nañ ko garab ginnaaw bu mu gisee ne lii moo ko daloon bopp bi metti yow tamit nga dem jël garab googu di ko naan ah, loolu aussi nekkut nekkut lu gën euh, nekkut lu gën donc euh, yeneen yi aussi wax na ko mooy euh, togg benn place mooy li doon wax rek mooy tax il faut ñuy tàggat tàggat yaram bi toog benn place moom bari na Ah, da ngay dugg oto wàcc oto dem sa kër daal di toog loolu tamit su xeetu euh, toog sur place mooy sédentarité sédentarité tamit bokk na si li mën a indi jafe-jafe yooyu su ko defee daal si tënk yaakaar naa ne bu nu euh, góorgóorloo ci wàll boobu maanaam tàggat yaram bi euh, sellal li ñuy lekk ak li ñuy naan aussi am na solo su ko defee yàlla mën na def feebar bi ba ñu sonal lu bari Euh, kon ñu ngi delluwaat rek waaw xëy na ñu bàyyi ñu bëgg am ñu ñuy laaj euh, ñu jox leen kàddu gi dañ doon jéem a gàttal rek di résumé euh, parce que mën ñu waxaat li mu fi wax waaye li am solo mooy si wàllu fagaru bi wax na tamit si wàllu organisation yi maanaam relais yi bëgg nañ tamit ñu tàggat leen su ko defee ñoom tamit ñu mën a dugg ci gox yi di jéem waxtaan ak askan bi su ko defee loolu tamit dina am solo kon loolu aussi ñu ngi leen di xaar euh, si programme boobu doore dina am solo beneen bi tamit wax nañ ko mas nañ fi def euh, waxtaan bu mel ni jëmale ko si fajkat yi moom la ñuy wax EPU euh, e enseignement post universitaire pour xamal leen lan mooy feebar bi nan la ñuy fexe ba moytu ko ak boo ko amee fan nga mën a jaar ba faju loolu tamit euh, fajkat ñu fi nekk ci district bi yëpp dafa nen dafa nen kon li des mooy ñu gën di waxtaan ak askan bi di yokk message euh, su ko defee yàlla mën na def mën na def sutur kon ñu delloo leen kàddu gi su amee ay laaj xam naa du bari ñu jëm ci indi ay ay ay ay tontu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, jërëjëf Mouhamed Diong docteur Mouhamed Diong xam naa ne laaj yi moom bari na lool dañ ciy jukki yenn rek su ko defee euh, docteur man cee tontu yi insha allah pour ñu njëkkante waxtu ndax li des si waxtu xam naa dafa bëriwut. Euh, mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu docteur ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la sant ci turu muassasatul wafa bi xuquq liman di sant docteur Jongo ak ñi ngeen àndal ñëpp di rafetlu waxtaan wi di wax ni mbokk yi bàyyi nañ ko xel lool ndax boobu ba léegi sama téléphone a ngi sone ay mbokk yi di wooteeku sore sore di dugal seeni laaj. kër Mandumbeeg dëkk yu bëree bari ay laaj nga fay jóge di ñëw loolu day wane ni bàyyi ko ñu bàyyi xel waxtaan mbokk mi da doon laaj ni jalis mooy lan dëgg dëgg dëgg nan lañ koy defee moom loolu la doon laaj. soo donc euh, maa ngi rafetlu laaj lu sëñ bi wax mooy jalis la la mooy euh, nan lañ koy defe parce que euh, lu ñuy wax rek jalis. ba ngay wax jëlis da ngay wax roño roño bi su dee moom mooy sëggikaay deret bi su dee sëggikaay deret bi am na jafe-jafe salte bi day nekk ci biir yaram bi donc jalis bi mooy day remplacer mooy machine boo xam ni moom euh, lu roño bi nekkoon di liggéey moom loolu lay nekk di liggéey donc lépp loo xam ni tilim la salte la bu nekk si biir yaram bi loolu machine bi mooy génnee salte bi raxas ko boo raxas deret bi ba mu set comme ça nit ki mën a dund comme comme yeneen nit yoo xam ni amuñu problème mu te machine bi soo si soo nekkee si machine bi ñetti ñeenti waxtu ba juróomi waxtu ngay def si biir si machine bi mu seggi sa deret bi yépp te ñaari fan yu nekk da war a ñëw ñëw nga def sa jëli sa giiru dund mooy ci semaine bi ñetti yoon nga ko war a def pour nga nekk nit bu vraiment bu normal jërëjëf docteur mbokk mi nee na déglu na sa waxtaan bàyyi na ko xel nee na feebar da nga wax ni moom dafa mel ni ganu kaña la nga xam ne balaa bala ko nit ki yëg rek day fekk ni day mel ni gañe na ko mu doon laaj yan màndarga mooy manifesté wu ci nit ki pour mu yëg ni moom feebar boobu mu ngi mu ngi dox ci yaramam yan màndarga. bon xam nga comme li ñuy wax rek euh, feebar bi euh, feebar kaña la donc amul benn màndarga rek boo xam ni di lii di mën a wax nga ni lii kii am na problème mu roño comme que feebar bi dafa jógee le plus souvent euh, lu ñuy wax problème mu tension problème mu diabète amul benn signe boo xamee ni lii di nga wax nga ne kii am na problème roñoo waaw wala déet mais comme li ñuy wax rek teel a dem saytu sa yaram moo gën si ñëpp muy mag muy xale muy muy surtout mag yi docteur John wax na ko à partir de quarante cinq ans at bu nekk da nga war a dem xool d'abord sa yaram ñu xool sa tension xool sa sukkar xool say roño seet ndax am nga jàngaro bi waaw wala déet soo ko amee ñu teel ko faj soo ko su dee amoo ko ñu wax la ne ah war nga yëngatu war nga tàggat sa yaram ak affaire demee noonu mais munoo wax nga ni nit ki am na lii rek lii problème roño la déedéet mun nga wàcc mu nekk problème roño sa bopp mun na metti mu nekk problème roño lépp la mun na mun na nekk problème roño jërëjëf mbokk yi itam fu sori la wootee di teewlu waxtaan wi mu ni comme feebar bi moom day loo xam ne ni nga ko waxee day day day day menace nit ak i bokkam léegi kum dal nan la mën a fexee ba gouvernement bi jël ko dugal ko ci ci liste boobu yan yoon la war a mën a jaar pour mën cee dugg. waaw donc xam naa euh, sëriñ bi xam naa moom dafa doon wax xam naa peut-être affaire gratuite bi xam nga gratuité. Euh, gouvernement bi depuis euh, juróomi at wala juróom benn at dafa wax mu ne dialyse bi dafa gratuite mais dialyse bi dafa gratuite mooy ci public bi mooy ci hôpitaux gouvernement bi du privé mais gratuité bi ça veut dire que donc place su dee exemple machine yi machine yi machine yi su dee fees na fees na soo amul place amoo place te te comme ko feebar boo xamee ni euh, mara day taal day taali ku xas ba nekk locataire machine bi tant que faatuwoo wala tant que voyagé wu doo am place donc feeb nit ñi dañuy gën a bëri donc foofu pour nga am place léegi dafa jafe suñu la waxee fii rek Sénégal pratiquement mun nañu wax euh, quinze mille malaat yoo xamee ni ñoo ngi am jàngoro bi te ci quinze mille malaat yooyu pratiquement trois mille malades rek ñoo ñooy def jalis ñooy def jalis si si si gouvernement bi donc mooy si hôpitaux publics yi mais ñeneen ñëpp si privé bi lañ dem te privé moom pratiquement pour nga dund weer ak weer su lu mu bon bon bon genn wàll million ba million ak lu teg da koy dépensé pour nga dund weer ak weer soo ko amul mara détaillé. jërëjëf docteur laaj yi bari na lool lool waaye waxtu yi moo mat sëkk ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu mu assasatul wafa bi ci alxames ji ñu ngi dalal Cheikh Mahamadul Murtada Touré. maanaam digg doomu. ci xalaat yi